moom mu ngi tuddoon Uyaynatu ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badrin ibn Amr ibn Juwayya ibn Ludhana ibn Tha'labata ibn Adiy ibn Fazara al-Fazariyu dàkkantalam Abu Malik kon noonu la tuddoon moom Uyayna di doomu ku ñuy wax Hisn Hisn boobu di doomi Hudhayfa Hudhayfa di doomi Badr Badr di doomi Amr Amr di doomi Juwayya bokkoon ci ko jóg waa Banu Fazara al-Fazariyu dàkkantalam kon moo doon Abu Malik am na nag ñu ne moom Uyayna bi Hudhayfa la tuddoon kene Uyayna loolu luñ ko doon dàkkan luñ ko doon surnoowam la woon dàkkantal mooy abu bi abu malik waaye dafa amoon surno nee nañ am nañu ne Uyayna surnom la woon waaye sinon Xudayfa la tuddoon ñu ne kon lan moo tax ñu tudde ko loolu lu tax kon ñu koy surno boobu siiw bañ koy woowe Uyayna am ñu ne ndax ah, dafa masa gaañu ci bët bi dafa masa am benn toj-toj bu masa am léegi nag bët bi daldi génn xam nga moo tax fa jaxadat aynaahu xam nga aljaaxiz aljaaxiz ku siiw ko <laughs> aljaaxiz imaam aljaaxiz ci wàllu luga boroom téere al buxala ak yooyu jaax al imaam al jaaxi mais moom moom littéraire bu rëy rëy rëy rëwoon eh, mais moom gis nga tur bi foofu la jógee jaaxi ndax bët yi dañoo génnoon bët yi dañoo génnoon nen lu génn fi ñu war a nekk génn ba dépasser seen xef yi ñu génn noonu kii itam loolu tamit nee nañ looloo taxoon ñu ko doon woo mel ni lu néew yi génn noonu funki dépassé xef yi looloo taxoon ñu ko doon Uyayna ah moom Uyayna ibn Hisn bii nag ah kii da Abu Hatim as-Sijistaani raxmatullah dafa solo ci téere al mu ne baayam baay baayu Uyayna mi di Hisn ibn Hudayfa eh, dafa ñëw bi muy waaj a génn àddina bon eh, bon euh, benn plan la teg quoi ab plan la teg <laughs> ab plan mooy baay ji moom Uyayna di Hisn ibn Hudayf dafa def simulation def comme si da doon waaj a dee léegi mu dajale doomam yi ndax fukki doom laa amoon ah! ndax réellement mooy dafa am lu ko daloon mais mu simuler quand même ne day dee après pour tester doom yi ndax dafa am benn waay buñ naan Kurz ibn Amir al-Uqayli moo ko jamoon léegi nag feebar bi tar lool mu dajale fukki doom yi ne leen yéen samay doom lii ma dalde muy sama jam-jam bii ma am de metti na léegi deede moo gën a woyof ci man te moo gën a moo ma gënal instant bi ci mettit yi ma nekk ak sama blessure bi mooy euthanasie leen ma rey leen ma waaye nan la ko defe mu ne leen fa ayyukum yuti'uni ana kan ci yéen moo topp man léegi wax naa leen man li ma li ma nekke deewa ma ko gëna sama dund gii ma newe ak blessure bu metti bii nga xam ne li ci souffrance rek laay def dee moo ma ko gënal léegi dama leen di laaj yéen sama fukki doom yii ana kan ci yéen moo pare ngir dimbali ma ngir topp ma topp waajuram topp baayam ci li ma koy digal doom yépp waxandoo d'un même d'une ne ñun ñépp ñoo lay topp bàyyi ci li nga bëgg léegi mu commencé ci gina ci kii gina mag mu ne ko jëlal sama jaasi ji sama jaasi jii nii ma wékk fii ci sama néeg bi nii yaa ngi koy gis mu ne ko waaw mu ne ko jëlal boo ko jëlee maa ngi tëdd nga jël ko jam ko ci sama dënn bi boo ko ci jamee après nga sukkandiku ci jaasi ji mooy nga teg ci sa force yépp puus ko puus ko fi nga ma ko jam ba ni muy génne sama ginnaaw sama digg ginnaaw jamal ma ko ci dënn bi puus ko sa bépp doole ba mu génn ci ginnaaw yow comme que yéen ñépp nee ngeen damay topp damay commencer ci yow yow ki ci gën a mag aca defal loolu ah waa ji ne ko nag ah yaa abata ah sama baay booy hal yaqtulu rajulu aba hal yaqtulu rajulu ah baax ko ah baay booyu bëgg naa laa topp de waaye est-ce que diw nit moom doom moom dina rey baayam mooy bon question la boo xam ne <laughs> moo ko ci jaaxal bon naa la topp mais ba ma rey la ñu naan diw moom mooy rey baayam même bu dee da ko doon topp mu ne ko waaye sama baay booy ndax nit ndax doom dina rey baayam bàyyi ji xam ne kiy deful mu mu mu wax keneen ki kenn par kenn ñoom ñépp ñu bañ ba mu des Uyayna Uyayna ne mais nag mu ne bàyyi ji yaa aba alaysa fii ma ta'muruni bihi raaxatun wa hawa wa laka fiihi minni ta'a qaala bala moom bi ñuy dem ba wel tuur ba gaa yépp jàll ba mu moom na ne ko kon yow jëlal jaasi ji comme li ma wax sa sa frère jam ko sama dënn bi bës kook doole ba mu sama ginnaaw moom mu ne ko yaa aba yow sama baay est-ce lii nga may digal ngir ma def ko du sa noflaay la te tamit loolu nga bëgg mooy question la yow pour yow moom nga bëgg te sa noflaay la te ci man bu ma ko defee mooy dama laa topp lool la loolu laa bëgg a xam est-ce que bu ma ko defee mooy man man nga ne ëllëg man nga ne man de topp naa sama bàyyi yow laa topp te tamit lii may def mooy yow dalay lay moo gën ci yow ndax mënatoo supporter douleur bi bàyyi dina ko ah tey waaw boo ma lii ma la wax nga def boo ko defee moo nooflaay la ci man te loolu laa bëgg te boo ko defee yow topp nga ma léegi nag mu ne bàyyi kon nag fa mur nii kay fa asna kon nag digal ma damaa bëgg nga répété waat mbir mi naka laay def boo ma waxee li nga waxoon nga répété ko ma jël jaasi ji defal la loolu ndax loolu nga bëgg loolu la sa noof laay nekk te man bu ma ko defee noonu la maa lay ki nga mooy dama laa topp mu jël jaasi ji baay bi waxaat loolu mu jël jaasi ji ñëw tiim ko nar koo mu ne ko alqi sayfa ya bunay fa inni aradtu an abluwakum fa a'rifu atwa'akum li fi hayati fa huwa atwa'u li ba'da mawti fadhhab anta sayyidu waladi wa man min ba'di walaka riyaasati fa jama'a bani badrin fa alamahum dhalik léegi bi ñëwee bay def lool ba waaj a def lool bàyyi ji ne ko ay sama sama sama sama sama doom sànnil jaasi ji jarul ngay def lii nii dama leen doon nattu rek di leen tester dama bëggoon tester leen ana kan ci yéen ba ma xam ana kan ci yéen mooy ki ma gën a topp ana kan ci yéen mooy topp samay ndigal di ba samay tere bi may dund man seen bàyyi kooku nag bu ma ko testee kiy réussir c'est sûr que bi may dund moom moo ma gën a topp kooku bu ma génnee àddina kooku moo may gën a topp te yow la ñeneen ñépp am nañ lu ñu wax defuñu yow nga wax lii kon nag bi may dund yaa ma gën a topp kon bu ma génnee àddina yaay ki ma gën a kon nag demal yow na sama doom kontaan naa ci yow anta sayyidu waladi min ba'di yow yaay sama sangu doom yépp ñoom ñii ñépp amatul aymul ay magan ah? ay kii yooyu euh, maa fi mag a taxa maa fi mag moo fi mag a taxa moo fi taxa toog non lii day niroog comme kii régence yi euh, buur yi prince héritier bi loolu da ngay gis buur bi day mën a sauter ñenn ñi daal di désigner kenn ne ko man diw mooy sama prince héritier mooy mu fi jógee moom moo ay doon même bu dee am nañu ko fi mag mu ne ko yow nag yow yaay sangu samay doom sama ginnaaw te yow yaay yor sama lépp yaay li may jiiteel ñi ma jiite ñépp yaa leen di jiite sama ginnaaw léegi Xudayfa dajale waa Banu Badr mooy mbokkam yi ak ñi mu yilif ñépp yëgal leen loolu moo tax ginnaaw gi oyey na nekk ki nga xam ne mooy sangu foofu moo tax mu bokk ci sangu waa Ghatafan yi ba pare Euh, kurzu al-Uqayli mi xam ne moo jamoon moo jam baayam ba baayam dee ci ibnu Amir al-Uqayli mu fexe ba daal di koy rey comme ni mu jame baayam ah, kon noonu la nekke sanguwaa Ghatafan bokk ci sanguwaa Ghatafan moom Uyayna ibn Hisn moom nag teel la dugg ci lislaam ba nii ci ghazwatul ahzab kaana min al kuffar min min ghatafan ba moo tax bi Huyay ibn Akhtab an-Nadari ak Kinaana ibn Abi Rabi' Abu Ammar al-Wa'ili ak ñi mu àndaloon ñoo ñépp def délégation ci juifu ba Nadir yi woon Xaybar ngir convaincre arab yi ngir ñu mën a dal ci yonent bi alayhi salaatu salaam biñ convaincre Quraysh dañu jublu Ghatafan dem gisi ñoom Uyayna ibn Hisn ak yeneen sangu Ghatafan yi ngir ñu jàppale leen ci projet bii mooy dem boom jullit ñi benn yoon ci xare xare ahzaab bii nag ñoom kon seen problème biñ ñëwee mooy kanaal bi malgré leur nombre imam Ibn Ishaq nee na Quraysh kese dix mille personnes la woon Ghatafan daal di agsi kon boo leen boole ñooñu c'était des milliers et des waaye nag que ana lu ñuy def ndax kanaal bi nekk suñu kanam dox na suñu digganteeg li ñu bëggoon léegi lu fi sës ñu daldi installer siège u Médine assiégé Médinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ba pare sànnante ay xeej ak i flèche yu bari ñoo jullit ñi nga xam ne ñoo ne en face de canal bi ngir mën a tenir yenn brèche yi ba bu ci kenn porox ndoll yi bu ci kenn jaar ba dugg ci biir Médinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon imaam ibn Isaaq nee nañu bi mbir yi taree nag siège bi tar yonent bi alayhi salaatu wassalaam bëgg deseere mbir mi xool naka lay mënee créer benn fay ci ñii nga xam ne ñoo ñëw ngir buum si ko di waa Quraysh ak ñi ñu àndal min ahabishihim wa bani kinaana wa ahli tihaama ak waa Ghatafaan ak ñi nga xam ne ñooñ lañ jële min najdin wa man hawla ñañ jëleen Najd muy est bi noonu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ni mu def dafa yónnee ci sangu waa Ghatafan di Uyayna ibn Hisn bi ak al-Harith ibn murri moo tax mu ne huma qaa'ida Ghatafan ñoom ñaar ñoo ne woon les généraux jiitu waa Ghatafan yonent bi alayhi salaatu lan la yeble ci ñoom defal leen benn proposition fa ataahuma thuluth thimaril madina mu ne yónnee ci ñoom ndaw ne leen moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam pare na ngir jox leen thuluth eh, thimaril madina mooy li li nga xam ne mooy récolte tàndarmaay Médina yi li ñu fiy bay pare na moom alayhi salaatu wassalaam jox leen ci un tiers buñ ko xaajee ñetti xaaj jël li ñu bay lépp ñu góob ko bu dee lu ñuy góob witti ko ci ay tàndarma loolu lépp buñ ko xaajee ñetti xaaj mu jël benn xaaj bi jox ko ñi nga xam ne ñooy waa Ghatafan waa loolu pour la ala an bi biman ma'ahuma an wa an ashaabi mais loolu à condition que bu bu ñoom ñu nangu ñoom waa Ghatafan Uyayna ibn Hisn al ibn Awf al ñu daal dellu seen réew daal di jóge fii Medina jóge fii nga xam ne fa lañ nekk ci xandax bi ànd ak waa Quraysh loolu la leen yonent mi alayhi salaatu wa salaam ah comme que ñoom jamono yii du ñu ñoon ay jullit te nag nit moom bu la yàlla bu yàlla taxul ngay def rek mooy intere àddinaay tax loolu moom mënu jaas loolu mënu la jaas sa intérêt bakkan sa intérêt peuple wala yu mel noon ngay xool bu dee yàlla taxul bu yàlla taxee nag léeg-léeg nga def loo xam ne sa peuple yépp daanaka dañoo nekk contre mais nga def ko ndax lan huwa hada ridallah ndax lii mooy ngërëmu yàlla même bu dee ne man ñi ëpp ci nit ñi d'accord ñoo man mais bu dee nag yow yëfi nit ñi ngay def dangay xool l'opinion rek fi nit ñi ëppee ndax yow dangay bañ sa post wala sa notoriété nga daal di koy ñàkk bu dee na dangaa dem en l'encontre de l'avis du peuple wala de l'avis de la majorité yonent bi aleyhi salatu wassalam proposé gars yi nga xam ne temps yi ñoom noonu lañ melo mooy dara yàlla taxul woon kaanu minal kuffaar di Uyayna ibn Hisn ak al-Harith ibn Awf al-Murri léegi ñu jox leen un tiers ci kaw ñu jox leen ñu jox leen un tiers récolte Médina ci kaw à condition ñu dellu léegi nag ci suuf gaay yi d'accord euh, gaa ñu ne léegi nag dañuy bind mbir mi hatta katabul kitaab ñu daal di koy bind luy wane ne yéen d'accord ngeen ci loolu ñu daal bind te lii la Quraysh yëgul Quraysh yëgul ñoom Huyay ibn Akhtab kàccoor bu mag bi créé lii lépp ñoom waa Banu Nadir ñu newoon Xaybar ñoom it yëgul waaye nag mooy lool ay accords il faut les finaliser du ne yow première xalaat nii rek joxe nañ ne wey ci accord de principe rek ñu ne affaire bi jeex na non ay accords loolu kuy suivre euh, actualité internationale surtout accords yi xam nga yi dox entre dig de réew wala ay Nations Unies yooyu xam nga ni muy demee du ne accord de principe waa ji wax wala entre deux pays ñu euh, que wax nañ rek jeex na non. il faut finaliser les accords boo xam ne nag signature bu mujj ba cay def buñ ko signé nag ba ñépp teew ñu kii ko boobu mooy sële na léegi nag mais lii ci wax la yemoon léegi mais ngir ñu xam ne yéen luy wane ne yéen nii d'accord ngeen ci lool ñu daal di bind benn benn benn benn këy moo tax mu ne walam taqa'i ash-shahadatu wala azimatu as-sulh illa al-murawada mooy ne seede gi bu doon tay mooy apposer waa ji apposer sa signature loolu amu ci amu ci parti bu nekk te tamit mooy ne mbir yi accord de principe la manuñ ne affaire bi xew na léegi mooy li ñu wax léegi la pour parler yi daal am na am na ay esquisse de euh, façon loo xam ne dëppoo nañu ci noonu mu ne nag falamma araada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yaf'ala dhalika ba'atha ila as-sa'dayn fa dhakara lahuma dhalik wastashaarahuma fii léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam ki mu yónni woon bi mu ñëwee na ko ah Uyayna ak alxaaris li d'accord nañu nee nañu d'accord nañu léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam Allah xam nga manoon na huwa ar-ra'is huwa ar huwa as huwa fawqa ru'us al bi abi huwa wa ummi ya rasul allah sallallahu moo ne woon le président moo yonente mi alayhi salaatu salaam moom la yàlla tànn ci ñépp te ñoom ñépp pare nañ lu mu def jullit ñi ñu d'accord waaye mu woo bi kooku ñuy wax ko lool mu xam ne Medina même bu dee moo ko jiite am na ñoo xam ne foog mbir yi wa shawiruhum fil amr day ñëwaat ñooñu del waxtaan ak ñoom ci mbir yi surtout ñoo xam ne kenn ki mooy sangu waa Aws di Sa'd ibn Mu'adh di sangu waa Xazraj di Sa'd ibn Ubaada yonent mi di leen woo radiyallahu anhuma mu yónnee ci ñoom yeble ci ñoom ah, biñ ñëwee mu daal di leen wax li nga xam ne loolu la bëgg a def loolu la jote yónnee ndaw ba mu dem gis sangu waa Ghatafan di Uyayna ak Al-Harith ngir mu jox leen un tiers di récolte bi ngir buñ ko defee moo ñu jël accord yooyu ñoom ñu ñibbi léegi nag loolu ñun ñoo leen koy jox wastashaarahuma léegi bi mu leen waxee mbir mi léegi nag mu ne leen yéen ñaar as-Sa'dani ana lan ngeen ci xalaat lan moo ciy seen xalaat ci loolu ma nar fa qaalaa ñu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam amran tuhibbuhu fa nasna'ahu am shay'an amaraka allahu bihi laa budda lanaa min al-amali bihi am shay'an tasna'uhu lanaa moo ñu laaj yonent bi alayhi salaam lan mooy ci yeen seen xalaat ñu ne yonent bi alayhi salaatu yow ndaw yàlla li ndax mbir mii nii amran tuhibbuhu fa nasna'u lii nii nga bëgg lii nga ñu wax nii mbir la moo bëgg ngir ñu def ko loolu la wala mooy est loolu la am wala boo shay'an amaraka allahu bihi la budda min al amali bi wala boo mbir la moo xam ne yàlla moo la ko digal te bu dee lool la mooy mooy laa bodda lanaa minal amali yi manu jaas manu ñàkk jëfe loolu bu dee ne loolu la yàlla bëgg nam mu ko ne nañ doxal lii nii nga wax mooy li ñu wax nii bu dee ne loolu la est-ce que loolu la wala boog dafa nekk mbir moo xamante ne ni tasna'uhu lana wala boog dafa nekk mbir moo xam ne danga koy def pour ñu est-ce que kon mooy ñett yi ban la ci est-ce que mbir la moo xam ne danga koo bëgg ñun ñu def ko walla boog dafa nekk mbir moo xam ne buur yàllaa la ko digal manula ñàkk ñu daal di koy wëyal daal di doxal loolu walla boog est-ce que dafa nekk loo xam ne danga koy def pour ñun suñu intérêt ñun loo xam ne pour ñun waa Medina ak ñun jullit ñi lu ñu dal looloo tax nga bëgg def nga bëgg wàññil coono léegi mu ne leen mu ne leen balaa bal shay'un asna'uhu lakum wallahi ma asna'u ma asna'u dhalika illa anni ra'aytu al-araba qad ramatkum an qawsin wahida wa kaana buukum min kulli janib fa aradtu an aksira ankum min shawkatihim ila amrin ma mu ne leen ah li am ba des de du ñaar yi ngeen wax de li am ba des mooy mbir la moo xamante nii li am ba des de mooy mbir la moo xamante ne nii dama koy def ngir yéen seen intérêt rek laa ci xool wallaahi maa ngi wàcc yàlla man alayhi salaatu wassalaam maa asna'u zaalika parew ma ngir joxe un tiers récolte suñu récolte yi lu dul ne lu dul ne damaa gis nit ñi arab yi ñépp nekk benn dank contre vous ñépp nekk benn doole contre vous ñoom ñépp ñu tiirandoo seeni flèche jëmaleen ko ci yéen muy al ñii loolu de moo tax ma defal leen lii wa kaalabuukum min kulli jaanib ñu def ay coalisé ba pare daal leen ndar képp ci fànn yépp ci côté yépp fa aratu man nag ma bëgg man alayhi salaatu wassalaam daal seen loolu noonu seen doole boobu ñu defandoo contre yéen ma bëgg koo kase am lu ma ci kase ba yàlla ba benn mbir xew ba yàlla xewal li muy xewal loolu de moo tax ma def ko pour yéen la waaye du loo xam ne de man dama koo bëgg ngir yéen ngeen def ko du mooy du loolu lan lañ fay kii mooy dañu xam allahu akbar shaxsiyaatu rasul o oh. imaam imaam imaam imaam al def na ci lu am solo allahu akbar euh, ak li ñuy wax ci usul jëfu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak amru rasul al amru loolu dañ koy traité ci usul est-ce que yonent bi alayhi salaatu wa lu mu wax rek loolu wala lu mu def wala af'aluhu façon jëfam yi est-ce que lu mu def rek day wane ne dañ koo war a def par force wala boobu day tekki ne lii dañ koo sopp wala lii sunna la wala lii wala lii walla lii yooyu noonu yu jara xam la saxaaba yi nag. ñoom kaanu arba kaanu arbaba lughati wal balagha ñii ñii ñoo doon ñoo ñoo ñoo taawoon li nga xam ne mooy langue arabe ñii moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ñoom ñu wax bi mu wax ñu bëgg cee xam bëgguñoo ñëw rek daal di joxe seen avis dañoo bëgg xam ci lii nii mu leen wax ne pare na ngir jox ba waxtaan na ceeg ñoom Uyayna ak al Haaris un tiers kiiwu Médina loolu est-ce que ñu bëgg a xam ci digleen est-ce lii nii mooy ne loo xam ne moom dañu koo digal nga xam ne amru ijab looloo tax loolu mooy mbir moo xam ne biñ nee ko boo xam ne dañ koo bëgg ngir ñu def ko loolu mooy amru ijab bu boobaa mooy dañ koy def wala moom mbir moo xam ne buur yàlla moom moo ko digle te man la ñàkk ñu def ko muy amru ijaab tamit boo xam ne min allah beneen bi min ar te loolu lépp benn la min allah wa min ar rasul c'est du pareil au même voilà mooy li yàlla yi wax loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax yonent bi alayhi salaatu salaam moom mooy réceptacle bëgg-bëgg yàlla yi namm nammam yi ci jaam yi moo tax benn la léegi nag beneen bi nag lañ bëggoon a xam beneen bi mooy irshad la amru irshad mooy ne loo xam ne di leen di pour tegtal la pour gindi leen ngir defal leen loo xam ne pour seen intérêt la léegi nag bi ñu xamee ne lool la nag léegi nag yonent ma lay saab saab ne leen lool léegi nag ñu ne fa qaala Sa'd ibn Mu'adh léegi Sa'd ibn Mu'adh Sa'd ibn Mu'adh Ah, radiyallahu anhu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam qad kunna nahnu wa haa'ulaa'i al-qawmi ala shirki billaahi wa ibaadati al-awthaan laa na'budu llaaha wa laa na'rifuhu wahum la yatma'una an ya'kulu an ya'kulu minha tamratan wahida illa qiran aw bay'a afa hiina akramana allahu bil islaami wa hadaana lahu wa a'azzana bik wa bihi nu'tihim amwaalana maa lanaa bi haaza min haaja wallaahi laa nu'tihim illa sayfa hatta ne bi mu yëgee bi ñu xamee ne kon yonent bi alayhi salaatu lii da koo def uniquement pour ñoom mais du lum leen loo xam ne ndigal bu mu kii lépp da leen doo defal rek ngir seen intérêt te yàlla du lu yoo xam ne yàllaa kon nañ def lii Seydina Sa'd ibn Mu'adh ne radiyallahu anhu ya rasulallah mu ne yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ñun de qad kunna nahnu wa haa'ulaa'i al-qawmi ala shirki billahi wa ibaadati al-awthaan laa na'budu allaha wa laa na'rifuhu mu ne dëgg-dëgg ñun ñii de di waa Yasrib ñun ñii di waa ahlul madina di waa lansaar ñu nag waa Ghatafaan ñii ngay bëgg a proposer loolu ñoo bokkoon nekk ci bokkaale yàlla ak jaamu ay xërëm ñun ñépp ci loolu lañ ñëwal laa na'budullah doonuñu woon jaamu yàlla wala na'rifu xamuñu ko woon sax ay polythéistes lañ woon ñun ñépp ñu bokk di jaamu ay caaxaan ay xërëm doon ñoon jaamu yàlla xamuñu ko woon léegi nag léegi wahum ñoom jamono jooju mooy li nee ay polythéistes yi ñun ñépp nekk ci shirk ci jaahiliya ñoom waa Ghatafaan ñii la yatma'una ñoom waa Ghatafaan ñii laa yatma'una an ya'kulu an ya'kulu minha tamratan wahida illa qiran aw bay'a gis nga suñu récolte ñun waa Médina ñoom ci seen bopp masuñu cee am sax daan dañuy lu gën ndaw ci xemmeem di jéem a bëgg am dara loo xam ne ñoom yaa benn nañ xemmeem lekk ko ci suñuy récolte benn tàndarma laa wax yaakaar di ko xemmeem ne dinañ ko lekk lu dul ne mooy dañ fee ñëw ñu ganale leen wala ñu jaay leen ñu nekk gan ñu doxal li nga xam ne mooy xirat xirat dayf mooy teral gan ñu terale leen ci récolte boobu suñu ñam yi ñu daal leen ciy teral wala ñu jaay leen ko ci noonu rekk lañ ci mënoon a lekke benn doomu tàndar te boobu ñun ñépp ay yéeféer lañu woon waa léegi waa léegi yow yonente bi alayhi salaatu wa salaam afa hiina akramana Allahu bil islaam wa hadaana wa a'azzana bika wa bi nu'tihim amwaalana waa léegi bu dee ñun laata ñuy nekk jullit ñun ñépp ñoom lool la woon ma suñoo yaakaar lekk doomu tàndarmaj benn kese ci suñu récolte loolu loo xam ne dañ leen cee ganale wala ñu jaay leen ko waa léegi naka est-ce que ñun ginnaaw bi ñu yàlla daal di terale ci l'islam gindi ñu ci lislaam ba ñu nekk ay jullit mu daal li ñuy teral teddal ñu mais jaare la ko ci yow alayhi salaatu wassalaam ndax buñ newee li ñu doon yow yaa tax waaw ñii ñoo xamoon kan mooy alayhi salaatu wassalaam waaw est-ce ñun xam nañ ne est-ce boobu ñu ngi koy xam sentiment bii Sa'd ibn Mu'az Seydina koy bàyyi xel këne lawla rasulullah ñun du ñu nekk dara alayhi salaatu wassalaam mais bu dul woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais ñun ay moins que moins que rien sax ñuy gën kon du ñu doon dara moo tax mu ne wa a'azzana Allahu buur yàlla daal di ñuy teg fi ñu teg yëkkati ñu ñu féete kaw ku dul ñun mais jaare la ko ci yow moo tax jullit ñi foog ñu xam ne li tax ñu doon li ñu doon bu ñu foog ne c'est par bi jéem a niru niru la kuffaar yeeg yooyu ci lañu koy doone ci lañ leen di respecter ak yooyu mukk ay jéem a def yooyu du yooyu mooy indi loolu du tax gin ñi weg leen ci àddina bi mais bu doon loolu la bañ amee indépendance ba léegi weg nañ ñu ba ñu amee suñu soi-disant indépendance yi ba léegi ci lan lañ ne lu dul di jéem a niru niru l'ancien colo l'ex-colonisateur qu'il est toujours waaye d'une autre manière ñun ci loolu lañ masa ne di jéem a niru niru la ñoom ñun les wolof bu ñuy jaay ñu jàpp ne ah, ah, tout euh, Afrique bam daj ñoo ci gën a niroon les français loolu lañuy wax mais nga foog ne loolu mais loolu lan la ñu yokk mais dañoo gën a ndóol dañoo gën ñàkk fulla dañoo gën ñàkk suñu personnalité kon nag bu ñu foogee ne ay niru niru la ñoom moo tax ñu nekk li ñu nekk mooy juum nañu juum nañu ñi xam dëgg-dëgg mooy saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu wax ne la wa a'azzana allahu bik afa ba'dama afa ba'dama akramana allahu bil islam ndax bi ñuy yàlla daal di terale ci l'islam wahadaana allah bu gindi ñu ba ñu gindeeku ba gis l'islam man koo gëm wa azzana bika bi mu daal di ñuy teral jaare ko ci yow ak ci l'islam mooy li jullit li koy may personnalité mooy ngëm yàlla gi ngëm yàlla na ko dindi xeet mais mook ñeneen ñee ñeneen ñee koy ëpp poids sax ñeneen ñee koy ëpp poids zéro ci lay am multiplié par mille zéro égal zéro kon nii ñoo xamoon que ne ndekete yoo lu ñu fi am lu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la wa a'azzana bik buur yàlla daal lu ñuy teral daal di koy jaarale ci ñi nga xam ne ki nga xam ne mooy yow mu ne waa léegi ginnaaw loolu lépp waay waay ndax ginnaaw bi ñu amee lii lépp dinañ leen defal loo xam ne ba ñu nekkee ay yéefér ñun ñépp ñoom xaar du ñu ko xemmeem sax bi ko xalaat ne mën nañ ko am ci ñun ndax dañuy bàyyi ba gina nekk ay nit ay nit dëgg-dëgg ndax gëm nañ suñu borom gëm la boobu ci jamono yooyu nootim am ci lañ leen di jox suñu alal maa lanaa bi hadiha bi hada min xaaja yonent bi alayhi salatu wassalam lii nga bëgg a def ñun ñu ngi lay ñaan ñun soxlawuñ lool mooy ñun amuñu ci aajo bàyyil la kon ko mbir mi ñoom lañu neew woon ba ñu nee yéefar ñun ak ñoom ma suñu koo xalaat di ko am ci ñun dinañ ñëw ba dépasser stade boobu di leen di wàccaat di leen defal loo xam ne ba ñu melee ni ñoom ci suufe ñoom sax ma suñu koo yaakaar ci ñun dinañ ñëw ba féete leen kaw di leen defal lool kon ñun lii nii proposition bii nii euh, nañ ko ba wallaahi buur yàlla wallaahi ñu ngi wàcc yàlla laa nu'tihim illa sayfa duñu leen jox dara dul jaasi gis nga suñu jaasi yi lañ leen di jox mais dañu assiégé grawul bu gis nga Ghatafan ñuy wax ñuy kii naan dañuy d'accord ay ñoom Uyayna ñuy wax ñu naan dañuy d'accord kenn du leen jox dara bu ñu bëggee daal jaasi lañ leen di jox suñu jaasi yii suñu jaasi yii moom lañ leen di jox nañu assiégé ñun ragaluñu leen ragaluñu leen xatta yaxkuma allahu baynana wa baynahum ba buur yàlla di àtte suñu digganteek ñoom baleen nañu assiégé bu leen bul def sang bi bul def benn kii bu leen jox bu leen proposer dara nañu taxaw ñu taxaw ba buur yàlla di àtte suñu digganteeg ñoom besan dem na Muaaz waxee loolu te moo noon porte parole wal ansaar min al aws wal xasraj fa qaala an-nabiyyu bi alayhi salaatu wassalaam ne anta wa zaak ne ko yaak comme li nga bëgg rek yaag li nga bëgg mooy kon nañ fa yemale mbir mi mu ne fa tanaawala Sa'd ibn Mu'adh as-sahifa fa maha ma min al-kitab thumma qaala li yajhadu alayna bi mu waxee lool yonent mi alayhi salaatu ne ko yaag li nga bëgg ngo mu daal jël këyit gi ñu bindoon loolu bi ci yonent mi alayhi salaatu yoroon daal koy effacer effacé ko ne nañu góorgóorlu ci suñu kaw ñoom bare nañ ngir dékk luñ mën a def ñoom waa Ghatafan ak waa Quraysh ak ñi nga xam ne ñoom lañu àndal waaw kon kooku mooy kon proposition ñoom Uyayna bi leen yonent mi alayhi salaatu salaam defe defale noonu la ko waa Lamsaar mujjuñ d'accord ñu daal di koy dindi Euh, loolu mujjul am moom nag Seydina Uyayna ibn Hisn ah, moom nag dafa yéex a dugg ci lislaam moom mu ngi euh, tuub laata fatxu Makka moo tax fekk fatxu Makka la fekke ak Xunayn ak Taif euh, moom Seydina Uyayna ibn Hisnin moom nag dafa newoon sang la woon comme niñ ko gisee waaye nag dafa newoon koo xam ne mooy façon nit yooyu nga xam ne ci wolof dañ naan am na nu wolof naan nit koo xam ne mooy koo xam ne moom dafa dafa yëgul lu bari mooy yëgalul yaramam lu bari euh, mooy xam nga wolof day wax nit ñu mel noonu nit ñu mel noonu la leen di mooy ñoo xam ne daal. ñoom fii mu ne mooy yenn yu bari yoo xam da nga koy suuraal naan ndax bon en de communauté yu mel nii ak moom yow du ko du ko sóoraale sax moo tax dafa mas a ñëw mas na ñëw euh, kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais dafa ñëw dugg ci néeg bi saa mu fëgg waaye xam ne tamit <laughs> dafa ñëw rek dugg ko <laughs> <laughs> après euh, fekk yonent mi aleyhi salaatu salaam <laughs> mu ngi toog sayyidatu Aïsha radiyallahu anha toog ci wetam loolu comme imaam euh, at-Tabarani daal dina koy solo euh, moom Seydina imaam at-Tabarani waaye tamit Sa'id ibn Mansour daal dina koy solo ci xadis boo xam ne mursal la boo xam ne imaam alxaafis nee na rijaalu siqaat ci al isaaba mu ñëw bi mu eh, boobu nag xam naa doon jour boobu la doon door a gis sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne yonent bi alayhi salaatu mooy dafa ñëw rek dugg saamu saamu yëglu xam nga booy dugg da fëgg wala nga ne koŋ-koŋ wala yu mel noonu wala noo koy defee en tout cas nga yëglu wala nga ne salaamaaleykum ci biti bañ wuyu la mais dafa ñëw rek dugg gis Sayyidatu Aisha radiyallahu anha toog ci wet yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ndaw si toog sa ne ko kii mooy Aisha léegi mu ne afala anzilu laka an xayrin minha <laughs> mu ne yeneen tubaab yi saaf saaf mais est-ce que est-ce que duma la mooy mu koy <laughs> mooy esprit esprit fa mu jóge ak fa mu dëkkoon ni ñu mel moom pour moom loolooy l'islam <laughs> mooy na mu doon dunde mu jàpp ne euh, l'islam moom noonu la quoi est duma la du du du mooy duma la jox anzilu afala anzilu laka an xayrin minha ndax duma la jox jigéen boo xam ne moo dàq kii fuuf mooy c'est-à-dire mu ci jublu kan moom soxnaam mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam baal kii quoi kii nii xale bii nii kii la kii la mu ne ko Aïcha mu kii mooy sa soxna non kii xale la wala kii nii non kii am naa ko dàq kii fopp xaaral ma jox la kooku quoi bu nekk soxna loolu mooy lan mooy moom moo moo moo moo fàtte soxnaam après bon ne ko léegi yow wala mu ne ko léegi yow demal demal yonent ma sa sa léegi mooy sa soxna mu jeex <laughs> léegi yow léegi nga bàyyi kii quoi bàyyil sa bàyyil kii mu dem <laughs> léegi yonent ma sa ne ko léegi yow eh, ne ko génnal faxruj fasta fasta din léegi génnal ba pare nga nga sàkku mooy nga nga nga nga nga nga sàkku ndigal ngir dugg mooy nga yëglu génnal nga yëglu ba pare dooru ñëwaat <laughs> euh, léegi mu ne mu ne <laughs> innaha yaminun alayya alla astazina ala mudari mu ne yonentu Yàlla saab saab ne xanaa xamoo ne man dama man am wat la boo xam ne dama koo masa wat le fait li tax ma ñëw dugg noonu saa ma saa ma fëgg saa ma yëglu mais parce que ab waat la woon boo xam ne man dama koo waatoon man oyay na këne duma masa sàkku duma masa sàkku duma masa sàkku ndigal ci koo xam ne ci waa mudar la bokk mooy yonent sallallahu alayhi wasallam yow antamit mudar <laughs> mooy yooyu waa mudar man damaa masa waat ne képp ku bokk ci Mudar man du ma la stat du ma la du du ma la yëglu dala may bu may dugg sa kër wala bu may kii wala bu may def dara ak yow du ma ñëw bi yëglu ah loolu ab waat la boo xam ne man dama koo masa <laughs> léegi nag euh, nee na am bi mu waxee lool ci riwaayu bële bu euh, Sa'id ibn Mansour boobu ci riwaayu Sa'id ibn Mansour boobu mu ne bi mu waxee lool nag Sayyidatu Aisha daal di mer quoi mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam kii kan la mooy bi mu ne ko demal quoi mu ne ko mais kii mu mer mais kii kan la Yonent bi alayhi salaatu salaam ne haadhal ahmaqul mutaa' yaani fii qawmi mu ne kii de kii nii yaa ngi koy door a gis de <laughs> xam nga lii moom da ngaa mais mooy imaginer rek koo xam ne yaa ngi koy door a gis nga ñëw. soxnaay jàmbur nga ñëw di ko door a gis naan jëkkër ji eh, bàyyi ko man jox la sama soxna nga waay bàyyi kii waay ah, kii waay soxna bàyyi te man ma jël sama soxna ma jox la ko te nag ne ànd ceeg loo xam ne mooy ful la gim ci àndal te moom moom réalité la ci moom ba pare ñu ne ko demal nga nga demal nga nga fëgg bala ngaa ñëw nga yëglu mu ne man <laughs> mais man damaa masa waat damaa masa waat ci yàlla këne ku bokk ci mudar man duma la masa tàllu duma la duma la yëgal duma yëglu <laughs> léegi mën a kéykal la mën a ko kii de mooy al ahmaq mooy ki nga xam ne bon mooy xel mi mooy koo xam ne daal yaramam yëgalu ko lu bari al mutaa waaye nag malgré loolu nag sang la moom lañuy topp ah. fële ci waa banuloo ci waa Ghatafan mais moo fay sang la ah. sangu Ghatafan la mais sauf que moom dafa nekk kilifa goo xam ne bon mooy nii la mel nii la mel kilifa la nag boo xam ne bu ñuy topp la waaye nag yaramam yëgalu ko lu bari de voilà <laughs> moom euh, mais nag mooy mooy noonu tamit la mel mooy ne même après yorentiment lay saab saab moom moom noonu la ma sa mel même après noonu la meloon noon la ma sa meloon moo tax eh, mas na ko def kii eh, kii eh, nu mu tudd Seydina Umar ibn Khattab mu ñëw xadiis boobu moom mu ngi ci Sahih Imaamul Buxaari rahmatullah aley di xadiis seydna abdullah ibn abbas mais nag euh, euh, fii nii am na benn benn euh, li mu mujjëwoon wax rek woon na li mu mujjëwoon wax mooy li mu ne waat la woon quoi ba këne ku bokk ci mu dar du du la la tàggu fexe na nag rek la ko après quoi moo tax dafa yónni benn benn frère am di al-Hurr Qays léegi ne ko demal ci Seydina Umar ibn al-Khattab nga laajal ma fa audience bon na xam nga ne woon na waaw moom du du du du du du du kii quoi du du du laaj permission ci gaay yi wala mu leen di yëg mais léegi mooy fexe na quand même ba travailler côté boobu mu ne frère bi demal ci Seydina Umar nga laajal ma fa audience léegi mu ñëw ci mu ñu per mu ñu kii ko waaw man ngaa agsi mooy audience bi mooy loolu mooy laaj ndigal ndax man naa agsi mu ñëw ñu ne ko waaw mu ne ko yow doo ma jox lu bari <laughs> doo joxe lu bari yow Seydina Omar doo joxe lu bari quoi waaw te tamit doo àtte ci ci ci njub li ngay àtte kiiwul nu mu tudd. doo àtte ci justice doo àtte ci yoon <laughs> Seydina Omar daal di mer <laughs> ndax moom point de vue moom moom loolu lay gis mooy euh, moom daal <laughs> mooy koo xam ne yëgalul yaramam yenn yi ah bon mooy ne moom mooy de moom pour moom mbir yi moom ni ma ko bëggee loolu la war di dem ba bu demewul noonu waa ji kon li def du yoon mais loolu yonent mi alayhi salaam ci boppam wax nañ ko. yonent mi alei saatu salaam ñëw na di di séddale maamu xawaari ji taxaw ne ko é ba ba léegi maa ngi lay xool ngay ngay ngay ngay ngay séddale mu ne ko waaw lan nga gis mu ne ko séddale woo mbiri ci yoon waay waay waay eh, Muhammad indil waay waay jubal ci sa séddale gi yonent mi alei saatu salaam mer ne ko xat xibta wa xasirta iza afa ya'mununi ahlu sama wala ta'mununi ahlul ard wala ya'mununi ahlul ard ne ko xibta perte nga wa xasirta ku tus nga ku tus nga te perte nga bu dee ne man alayhi salaatu wasalaam jubuma euh, doxaluma justice attew ma ci yoon bu dee ne attew ma ci yoon xibta wa xasirta voilà mais ndax waa asamaan dañ may wóolu tey waa suuf duñ ma wóolu mooy moom wax histoire am boobale wax nettali yi nga xam ne mooy génn ci ndiggu waajooju mooy nit ñoo xam ne da di xeeb yéen saxaaba yi seeni julli boo ko comparé seeni julli xeeb seeni woor ci seeni woor waaye malgré loolu seen yooyu yëpp weesuwul asamaan si hum kilaabu ahli naar ñooy xajuwaa safara te ñooñu ñoo doon ñaan ñooy alxawaar yi kon yeneen ci ma saa saa wax nañ ko lool. moo tax lu fi waay di bañ rek yow nit da ngay gis ñoo xam ne boo leen waxee lii ñu nar a dugg ci suuf mais wax nañ ko yonent mi alayhi salaatu salaam jubal na ñu ko yow defoo yow yow juboo sa sa àtte bii ngay àtte sa séddale bi jubul ah Seydina Omar ibn Khattab <laughs> sa Uyayna nee na ko eh doo joxe lu yow doo joxe lu doy doo joxe lu bari te àtte ci joom <laughs> Seydina Omar daal di mer léegi nag frère boobu al-Hurr ibn Qays mi nga xam ne moo laaj audience bi bon mu rus ci mbir mi xam na ne bon bon waaye ji gaayam gaayam yee saay nag li saay nag moom <laughs> léegi nag mu mu ngir mu dalal Seydina Omar mu ne ko wa a'rid jaahiliin mu ne mu ne mu ne Seydina dal ko saar boobu aaya boobu daggatu aaya boobu nekk ci suuratu lii benn partie ci benn aaya bu nekk ci suuratul A'raaf aaya 199 mu naan ko wa a'rid anil suñu borom naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa a'rid te nanga wane ginnaaw mooy du mooyu ñi nga xam ne xamuñu ñi nga xam ne dañoo réere mbir yi ba moo tax ñoom ñuy ndax ku réere mbir liñ koy nga bëgg cee wax yow sa li ngay li ngay gis du du dëppoo réalité bi ndax xamoo mu ne ko nag mu jàngal ko lool ne ko dum mooyul ñooñu Seydina Omar daal di giif quoi daal di koy baax ah même sa imam Ibn Abdul Bar pour wax la ba léegi booy moom ni meloon te loolu la ko yàlla bind noonu la mel moom uyay na imam Ibn Abdul Bar dafa tudd ci al isti'ab rahmatullah alayhi mu ne Seydina Usman radiyallahu anhu dafa masa denc soxna benn doomu uyay bii daf ko dencoon benn doomam ji bu jigéen doon denc ko soxna léegi Uyayna daal di fay ñëw benn jour daal di koy merloo quoi merloo Seydina Ousmane <laughs> eh, Seydina Ousmane ne ko yow xam nga ne yow bu doon ne Omar moo fi ne <laughs> bu doon ne man sama place ban Ousmane Omar a fi ne xamoon nga ne mos doo fi ñëw ndax xam nga Omar ni mu tànge mooy lii nii nga ma wax ba merloo ma boo ko waxoon wax ñeme woo ko sa fukki xel xalaatu ko woon bu doon Omar la waaye nag garaawul nga sëy naa Ousmane moom dafa lewet woon <laughs> mais xam naa li ko li ko wax yooyu na wax war na koo merloo <laughs> mais malgré tout mu ne ko baax na baax na xam naa ne li ma leer moom mooy bu doon bu doon Omar la bu doon Omar fi ne moom mooy comme si Omar amoon nga mayoon ko sa doom wala mu ne am xalifa nga may ko sa doom nga ñëw di ma wax lii dooru ma ko waaye man garaawul ko wax <laughs> ah, euh, dafa bokkoon ci nga xam ne euh, malgré bi ñu tuubee yonent ma lay saab saam da doon jox alal yonent bi alayhi salaatu salaam da leen doon jox alal ndax xam ne ne dafa newoon ñoo xam ne seenu tuub mooy ne seen début tuub dafa xam ne ñii nii pour ñu des ci diine ji foog nga leen di jox ay foog nga am loo jox dafa xam ne ñii foog ñu leen di jox alal ndax am na ñoo xam ne ñoom l'islam du pauvre moom bu dee loolu du ñu mës a nekk du jullit loolu nag. xam nga ci biir dañ naan non loolu moom kuy intérêt ku fi dugal mais l'islam moom lu la ci dugal baax na yow l'essentiel ndax ndax ku ñëw intérêt indi ko d'accord mu mu ñëw ci intérêt ndax loolu la duggee mais day changer après bu ci yàggee ba gis mbir yi gina dund mbir yi jege affaire yi bu boobaa dina xam ne lii ëppante na ëppante na ak intérêt yi àddina mooy boo ko féete kaw fopp moo ko féete kaw fopp léegi nag yeneen ci maanaam saa saam ñoom lañ doon woowee al mu'allafatu qulubuhum ñooñu nga xam ne dañ leen di jox ngir seen xel seen xol daal di des ci l'islam ndax boo leen di bàyyee jox ñu gis alal ji feneen moo xam ay chrétiens yor ay missionnaires léegi ñu génn ci l'islam dem ci ñooñu ndax foofu la alal ji ne ñooñoo leen di yor mooy ñoom dafa am nit ñoo xam ne nag noonu lañ mel yeneen ci maanaam saa saam nag dafa am ñoo xam ne ci. arab yi biñ tuubee côté Fathu Makka avant da leen doon jox ci azaka yi sax mooy innama sadaqat lil fuqara gis nga ci yooyu wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab yooyu yëpp da gis léegi kii ne euh, léegi nag mu ñëw bon ñëw on yay na ak al Aqra ibn Habis ñëw ci euh, jamonoy Seydina Abu Bakar ñu nee xalifa ñu ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ñun de dañoo am Euh, suuf soo xamante ne nii euh, mooy suuf yoo xam dafa am ay ay xeer ay xeer yu sew ñoo fa ne amul amul amul amul kii quoi amul mooy dara bu fa sax laysa fiha kala'un wala manfaa amul loo xam ne caawa boo xam ne jur ji mën nañ ciy lekk muy ñax meeg yooyu amu ci te tamit amul benn njariñ boo xam ne ci suuf soosu luñ fa mën a jariñoo léegi nag ñu ne ko ah ñun nag ah boo gisee nga daal di ñu koy jox suuf soosu ñun ñaar al après ak xooyaay na nga bàyyi ko mooy nga daal di bon comme que mooy bu doon tey dañ naan c'est propriété état bi la lii état bi moo ko moom mooy nguur gee ko moom nguuru jullit jullit ñépp ko moom léegi nag yow liñ bëgg mooy nga daal di ñu koy jox ah léegi amul benn njariñ pour loo waaye amul ñaax amul dara kii léegi ñun dañu bëggoon nga jox la bon Seydina Abu Bakar daal di leen d'accord loolu bindal leen benn këyit ña fa newoon mooy ba ñoom dañu fañ ko fekk ña fa newoon mu laaj leen d'abord avant mu leen mu leen mu leen di nangul lool ne leen est-ce que gis ngeen ma def ñoom li ñu bëgg ñoom ñaar ñii mooy ma jox leen suuf soosu comme que nee nañ dara du fa sax amul dara te amul njariñ gu fay génne. léegi ñooñu ne ko waaw ne ko waaw man nga koo def de man nga leen koo jox ah, fekk nag ci ñooñu noonu mbooloo moom Seydina Omar radiyallahu anhu new fa léegi nag ñoom ñu dem ci Seydina Omar ngir lan ngir ñu seedeloo ko ngir ñu seedeloo ko ngir ñu seedeloo ko affaire boobu ah, ñu seedeloo ko ne ko waaw kayit gii de dañoo bëgg nga seede yow ginnaaw ñëlee ak xalifa bi Seydina Abu Bakar këne voilà moom moo ñu ko jox Seydina Omar ñu ñëw ci moom mu ne ma xool kayit gi ñu jox ko kayit gi mu xool mu daldi tifli ci kayit gi daldi koy effacer ba mu tooy mu effacer ko teg fële <laughs> léegi nag gaa yi mer oyey na ak ak mer protester wax wax ju wax ju tàng foofu seegi <laughs> Seydina Omar ne leen façon man effacé naa ko kenn du leen fi jox dara ne leen yéen gis ngeen yéen ñaar yéen ak ñi mel ni yéen yonent bi alayhi salaatu salaam yéen ñaar da doon jox alal jam leen doon jox ak suuf yaak neexal yaak alal ju bari ji jamono jooju wal islaamu yow may leen xalil jaa yooyu dafa tuuti woon presque ñu néew lañu woon il fallait ñu def loolu loolu ab politique la woon ngir téye leen ci diine ñi ndax dañoo soxla woon léegi nag jamono ji inna allaha azza wa jalla qad a'azza al buur yàlla mi nga xam ne tedd na màgg na moom moo yëkkati lislaam daal di koy yëkkati teral ko teg ko ci fi mu féete kaw lépp kon nag dem leen ngeen góor góor li ji li bu ngeen bëggee suuf dem leen ngeen liggéey ba am ko laa wax dara kenn du leen fi joxatee dara way wayow buur yàlla du leen bayal seen toola bu ngeen ko deful dara dem leen ngeen liggéey comme ñépp léegi nag ñu mer daal di ñëw ci Seydina bu Bakar jóge Seydina Omar quoi ñëw ne ko di di protester mer ànd mer bu tar ñu ne ko é eh, ñu ne Seydina Abu Bakar <laughs> c'est que ñoom nag xam nga gars yi eh, ñoom ay esprit kaw kaw mooy tamit ci àll ba lañ jóge woon ndax Ghatafaan ak yooyu mooy esprit boobu nag man nga nekk ci ville am ko mooy koo xam ne daal moom eh, moom moom liñ jàpp ne intérêt am rek looloo war a dox léegi nag eh, bo bi Seydina Omar defee leen ñu ñëw ci Seydina Abu Bakar mer di protester ñu ñëw na ko voilà yow xamuñu ñu ngi wàcc yàlla xamuñ est-ce que yow yaay xalifa bi yow yaay xalifa walla Omar mooy xalifa bu doon tey mais c'est toi le président ou bien c'est Omar le président non c'est grave léegi ah euh, kii ne Seyna Aboubacar ne ah, non ne leen non Omar mooy xalifa bu ko neexee. Omar mooy xalifa bu ko neexee sauf que nag Omar dafa bañ <laughs> mooy bañ koy fal dane woon moom dane woon Omar nañ fal Seydina Omar Seydina Omar na ko waaye maa bañ laa wax kenn dag dinañ dinañ keneen ta nga yow mii la ñuy tax gars yi ne ko mais yow yow yaay xalifa wala Omar ay xalifa mu ne Omar de mooy xalifa bal huwa law kaana sha'a daan bu ko neexoon de moom la Seydina Omar ñëw moom it met ñëw ci Seydina Bakar ne ko ah, waa dama lay laaj yow Euh, suuf sii nga moom nga nga jox gaa yi nga ne moom ngay jox gaa yi yaa ko moom wala jullit ñee ko moom euh, sëy naa Abubakar ne non jullit ñee ko moom jullit ñi ñoo ko moom mu ne ko léegi kon lan moo tax nga ñëw bëgg koo jox ñaar ñii mu ne Seydina Abubakar ne ko man dama consulter ñi ne woon ak man mooy du décision boo xam ne man maa ko jël ñoom dañu ñëw wax sama conseil yi fi newoon mooy ñi fi newoon saxaaba yi fi ne woon ma laaj leen ne leen est-ce que ñaar ñii li ñu bëgg te laaj ma ko ma defal leen ko wala déet mooy suuf si ma jox leen ko ñoom istashartu alladhina hawli fa asharu alayya bi dhalik Omar man Abu Bakr du lu ma décider noonu damaa laaj damaa laaj ñi nga xawante ne nii ñoo newoon ma consulter ñi ne woon ak man ñoom ñoo ma ne ñoom ñoo ne defal leen liñ bëgg jox leen suuf soosu looloo tax ma def ko léegi nag ah mu ne ko waxoon ah, waaye yow Omar waxoon naa la ne mbir mii waxoon naa la nga jël ko mooy Seydina Abu Bakar subhaanallah yoon di accroché ci pouvoir yi di ci jaral rey ay nit ay nit di dee ngir ñoom ñu ñu ñu ñu ñu daal di ñu daal di té téye seen seen seen poste ba léegi moom mel woon ci ñooñu mu ne Omar man waxoon naa la mbir mi yaa ci ginoon a kii yaa ci ginoon a dëgër taxaw ci nga nga jiite mbir mi loolu laa la waxoon waxoon naa la ko léegi nag ah mais nga fexe ba ne ma man maay nekk xalifa voilà en tout cas daal li ma def lii la. mooy ne du loo xam ne man maa ko xalaat mais dama laaj samay conseiller ñu laaj wax ne ma man nga leen defal loolu jox leen ko voilà <laughs> euh, moom nag Seydina ci euh, pour jeexal Seydina Uyayna ibn Hisn <laughs> euh, dafa kii mu ngi génn àddina nag moom nag dafa kii sax joroon jotoon na génn ci lislaam ah. <laughs> génnoon na ci lislaam euh, ci jamonoy Seydina Abu Bakar après bu duggaat ci ñëw murtadoon na ay jamono ba duggaat ci <laughs> après mais mu ngi génn àddina jamonoy Seydina Usmaan radiyallahu anhuma wa ardaahuma wa anna wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma